bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilah waxdahu wassalaatu wassalaamu ala nabi mustafa wa ala alihi wa asxaabihi wa man waalaahu arbetyo ngemoon ci ashartu arraabi' raf'ul xadas wa huwa alwudu almacruuf mune ñeenteelu shart bi kon moom mooy yëkkati tojaange mooy alwudu mooy njàpp gi nga xam dañ koo dañ koo xam li nga xam ne mooy al charte bi mooy raful xades bokk na ci charte yi xam ne wala bokk mu nekk di ëpp lu ñuy lu ñuy indi su waxee al xades mooy al xadasul asgar al xades ñaari xades asgar alxadasul akbar alxadasu al asgar mooy tojtat gu ndaw gi moom la ñuy yëkkati al wudu bi xam al moom la ñuy yëkkati li nga xam ne mooy eh, sango sangu set suñ jëlee kon li nga xam ne mooy lii tojal nit ko xaaj ci ñaari xaaj wal asgar wal akbar al akbar moom al janaaba al asgar am na lu koy warlul li warlul li nga xam ne moom mooy njàpp googu mooy kon li nga mooy tojaange yi mooy muujibu al xadis wal mawlu wal gaa'it wa albawlu mooy liy génn ci bay lay génne mooy mu lañu ol di tudde euh, tuur ndox ci rafetal day génn ci góor ci ci jigéen alors tamit lu ñu xam la mooy la pensé tuddee ci rafetal grand besoin saay bu ko nit ñi daal di génne ci moom dafa war a daal jàpp mun nga wax sax nag ci tenk lépp luy génn ci ñaari orifice yi dafay warloon jàpp lépp loo xam ne dafay génn ci ñaari orifice yi dafay warlu njàpp lépp loo xam ne dafay warlu osu janaaba mooy day indi tojange ku mag ci xamal ni day warlu gu ndaw gi moo tax lépp loo xam ne dafay génn ci ñaari orifice yi dafay warlo li nga xam ne mooy mooy njàpp la ñuy yëkkatee donc njàpp googu wala bokk la ñuy yëkkatee tojaanga comme la ñu tuddee al wudu kon li jiitu ci li nga xam ne moom mooy euh, lii génn na wala li nga xam ne dañ koy dafay dafay toj njàpp ci loo xam ne du ci la mut sikki sàkk mooy lépp luy génn ñaari orifice mooxam xam réex la mooy ngelawal la wala moo xam ndox la moo xam ginnaaw la mu am yeneen mbir yoo xam ne dafay mën na mën nañ koo dugal ci tojange waaye dafay doon madanna wala boog luñ jàpp ne dafay tojang wala am na boo xam ne dañ koy dugal ci tojange waaye dañoo jàpp ne mën naa tojange mën na fa am muy nelaw nelaw ci jëmmi boppam nekkul tojange waaye nag dafa doon njott boo xam ne su nelawee tojange mën nafa am wala boroom wute ci li nga xam ne moom mooy tojaange nelaw ndax nelaw gu gu nañ ci ñëw ci plus de tey ndax nelaw gu dëgër la wala nelaw goo xam ne nelaw gu gu woyof la ndax li mu doon maanaam li doon loo xam ne dañ koy njorte tojaange mu demee ci ci li nga xam ne yeneen dana am lu wute bokk na ca li nga xam ne mooy lekk yàpp yàpp gileem waaye li nga xam moom gën a wér tamit rek mooy yàpp gileem te dafay toj li nga xam mooy njàpp ak wute gu amoon ci lekk lépp loo xam ne dañ ko safara daf ko daf koo lakk te yàlla li gën a wér mooy ne dañ ko mën a saxal kon li nga xam mooy tojaange yi mooy lépp loo xam ne dafay génn ci ñaari orifice yi lépp lu génn ci ñaari orifice dafay doon luy toj njàpp mu ngi ci yokku ak loo xam ne dañ koy njot ne su amee mën na am lu indi tojaaga muy nelaw nelaw goo xam ne daw gu gu gu dëgër la ak loo xam ne dañ koy lay cosaan ci li nga xam ne moom mooy li toj njàpp mooy liy génn man ma ne xaayate ne mooy toj liy dugg du toj waaye ji mazhab li nga xam mooy lekk yàpp gileem dafay toj am nañu ciy dool li nga xam mooy wàccu wàccu dañ koy xaaj mazhab bi daf koy xaaj ñaari xaj al qay wal qalas ban wàcc mooy bi nga xam dafay toj pour ñu ne dafay toj mooy wacc boo xam ne dafa fees gémmiñ lu feesut gémmiñ loolu mooy ci doqaras man day doon gàll waaye li wéer mooy ne wàcc ne bokkut ci luy toj njàpp wàccu bokkut ci liy toj njàpp kon li nga toj njàpp mooy lépp luy génn ci wàllu ci ñaari euro fi dafay toj dafay toj njàpp غير الشرط الرابع هو رفع ورفع الحدث الشرط الرابع هو رفع الحدث الحدث su ñu ko waxee yëkkati xadis li nga yëkkati njàppul maanawi la mooy li nga xam ne moom la ñuy tojaa ngay tojaa ngoo xam ne nekkul loo xam ne lu lu physique la lu abstrait la kon ma ngi nekk ci raxas li nga xam ne mooy cër yooyu am na leen luñ ci luñ ci xamal leen luñ ci xamut waaye jëmmi li ñuy yëkkati tojaa ngoo xam ne maanawi la tojaa ngoo xam ne Euh, maanawi la mooy nekkul loo xam ne du physique la wala la ñuy raxas ci ci ci ci njàpp euh, la ñuy raxas ci li nga xam ne moom mooy mooy njàpp dafay doon ay mbir yoo xam ne dëppoowul ak la nga xam ne moom lañ tojaange fa la fa la jaar kon nekkul lu ñuy dindi physiquement lu ñuy dindi la ci lu abstrait la loolu nit ki koy euh, mu koy xam-xam ne kon benn jaamu yàlla bu muy def la moo tax muy ànd muy ànd ak ak yéene xikma ci nekk am na leen ci xam ci raxas gi muy raxas bakkaaru nit ki ak ay mbir yu muy yëkkati ci ci eh, ci nit ki waaye jubluwaay bi nekkul raxas loo xam ne ak sobe nekkul raxas li nga xam ne moom mooy mooy sobe moo raxas la nga am moo génn ci ñaari orifice yi loolu taxawu taxawaayu njàpp njàpp ñu xam ne leen ci ñëw lan mooy churuut moo ci topp mooy churuut yi comme ne wa mujibuhu al xades kon lay warloo charte boobu mooy al xades al xades mooy tojaa ngi gam dafay dafay toj suñ jëloon tamit li nga xam mooy al xuslu xuslu janaaba la muy yëkkate mooy tojaa xam ne gu mag la waaye ba kate bu abstrait la mooy sangu janaaba lay jubluwaay ba nekkul jëmmi raxas li nga xam ne moom mooy sobe dindi sobe charte la bu wuteeg raful xadees dindi sobe chart la wutoon wute naag yëkkati tojange tojange li ñuy yëkkati nekkul lu ñuy gis nekkul lu ñuy jàpp maanaam wii la li nga xam ne moom mooy dindi sobe lees la loo xam dañ koy dañ koy dañ dañ koy ci physique ba da gis ne bii dañ kaa jublu bële jubluwuñu ko. moo tax ba nga xam ne jubluñu ko mooy afaalu turuq des kes wut doj doj des sa charte niya mathalan nit su fekkee dañ koy wax dafa war a raxas mooy dafa war a balaa mu julli foog mu laab kenn du ko charte loo niya foog mu laab mooy foog mu am niya laabal su fekkoon nit ki mathalan sobe dafa takk ci yéreem mu génn ci mbedd mi taw bi daal di sotteeku ci kawam sobe ge daal di deñ kooku su demee julli jullim day wér donte amuloon yéeni dindi sobe ba tabe ma faalu turub kenn du ca charte niya mooy la nga xam ne la jublu mooy nga bako mooy bañ a am li nga xam ne mooy dindi sobe mooy sobe gi bañ a nekk fa ngay julli ak bañ nekk ci yaram wala ci sa yére loolu lañ ciy jublu mooy nga ba ko mooy bañ a am moo su amoon te amoo yiine yéene sa julli day wér waaye nag raful xadees moom faw mu ànd ak niya faaw mu ànd ak li nga xam ne moom mooy moom yéene soo àndoon ak janaaba daal di génne ci biti wala soobu ci ndox wala ñu sotti la ndox mu matale sa yaram bi yëpp mu tooy xep du tax janaaba daal di yëkkatiku ndax amoo li nga xam ne moom mooy yéene ba. ودليلي jàppu moo yëkkati xadis amay shuruut moo tax mu ne wa shuruutuhu ashra wa shuruutuhu ashara li nga xam ne moom mooy jàpp gii di raful xadas moom daa am mën a julli waaye itam moom it daa am charte yu cay daje ngir mu daal di mën a wér moo tax mu ne wa shuruutuhu moom ginnaaw ne mujibuhu al xadas mën de luy tojange ma ne wa shurutuhu ashara li nga xam mooy shurutam nag moom it fukk la la jiit mooy islaam al islaam waxoon nañ ca njëlbeen ga didda mooy al kufur mathalan su ab yéefar daari woon jàpp goo xam ne jàpp gu def li julliñ def lépp ci jàpp du wér jàppam googu du du wér ndax faaw mu daal di lislaam daal di cay daal di boog lislaam daal di daje ngir jàppam doo daal di wér su tuuboon ginnaaw ba mu jàppee faw mu daal di jàppaat ginnaaw tuub ga jàpp googu doon jàpp gu gu wér bokk na tamit shuruutu al wudu al aql koo xam ne ànd xelam su jàppoon jàppam du jàppam du wér ndax ku amun lam xelam munta ànd ak niya kooku yéene munta yéene munta wér ñetteel ba mooy tam tamyiz mooy mu ràññee wax nañ tamyiz suñ ko waxee ci liñ ko ci sharia eh, ci fiñ koy liñ koy tënkee wax nañ tamyiz ci li ci gën a mooy ne dañ koy tënk rek day nekk loo xam ne nisbi la mooy jaamu yàlla bu nekk ak tamit tamyizam donte li gën a bari li ñuy xam di wax mooy ci juróom-ñaari at su ñu nag at ci lislaam moom suñ koy nattee rek mooy ci eh, ci atum lislaam mooy ci lislaam di di wàññee ci wàññi ku weer waaye ci nga xam mooy calendrier bi bi ñuy wàññee ci di xam ne day topp jant bi muy grégorien donte différence bi am diggante wàññi weer bi ak wàññi soleil bi. Euh, du tàmbalee di bari cee at lu tun tàmbali ki tàmbale wàññi ci trent trente ans jëm ci lañ tàmbale di am différence su at waaye su fekkee par at la moom fukki fan lay doon moo tax fekkee gu ngeen at yi différence bi du du rëy wala ku laal bépp wàññi bu ñuy wàññi ci lislaam xamal ne ci wàññi weer bi lañ koy wàññi waaye nekk ci wàññi soleil bi kon koo xam ne eggagut ci ràññee su jàppoon jàppam du du wér su jàppoon jàppam du du doon jàpp bu bu wér moo tax xale boo xam ne duna tamyiz kenn du ko dugal ci sof dafay dafay dagg sof ab saf su fekkee da nga dem ci jàkka nekkam fa ak ñàkkam nekk ñooyam wujuduhu kal adam xale boo xam ne eggul tamyiz wala xale bu jigéen mu dugg ci safu góor ñi loolu dafay dagg li nga xam mooy mooy saf te yenn saa yi dañ koy baaraay bari ñu faral di dabbi ci erreur boobu su fekkee nag euh, nekk na noonu fawqa tamyiz passé na fawqa euh, tamyiz kooku jàppam dina wér su ñu def ko ci sof bi tamit euh, du dagg li nga xam mooy moom mooy sap sappe yi boo ko defee shuruut ba tey an-niyya mooy jàpp foofu mu an binniyat ndax wax nañ ne laabu gii laabu goo xam ne la moom dañ koy sàkku nekkut lu ñuy bala ñuy sàkku loo mu laaj niya mooy laabu gii nii laabu la goo xam ne ci ak da ngay yëkkati tojange kon jëf la jëf jooju faw mu am niya innamal a'malu binniyat kon bokk na ci ay chartam mooy shurut ya ashara la tudd nañ al islaam al aqlu al tamyizu wan niya laftalta wa istisxaabu xukmiha bi an laa yanwiya qatcaha xatta yatimma tahaaratu faw atte bi daal di lama la mooy atte bi daal di wéy mooy yéene bi nga am ci jàpp foog mu daal di ànd ak jàpp gi jàpp gi jeex mooy lan mooy doo am yéene dagg ko loolu wute nag fàtte yéene in dëbe mooy istisaabu xukmiha mooy dama ñëw di jàpp am na yéene jàpp faaw yéene bi wéy ba jàpp ki jeex su ma demoon ba ci digg bi ñëw da raxas sama kanam daan mujj gi sali jàppatuma koy def rek pour raxas samay yaram jàpp ko soo ko jàppee ba mu jeex du wér soo ñëwoon dugg ci salle bi tàmbalee jàpp wala nga dem ñuy jàppoo ba ngay dugg sa yéene mooy jàpp waaye fàtte nga bi nga amoon nga ñëw di jàpp ba jàpp ga jeex jàpp wér na ndax daggoo yéene bi wa istisxaabu xukmiha mooy bi an laa yanwiya qataaha mooy nga daal di yéene luy dog yéene boobu xatta tatimma tahaaratu nekkul fàttaliku yéene waaye dagg yéene dokk yéene la donc soo ñëwee jàpp nga daal raxas sa loxo naam raxas sa kanam tayib dafay nga dem ba ci war a raxas tànk yi daal di changer ci yéen daal koy dagg yéene too jàpp booba jàpp boobu du du wér mooy xukmiha mooy juróomeel juróomeel bi soo dogee ci jaamu yàlla am ci yéene soo dagg bi soo yéene dogee mbir mi daadi di dog waaye kenn sàttut moom mu daal di fàttaliku yéene ba waaye juróomeel wa inqitaa'ul muujib inqitaa'ul muujib mooy la warlu woon ngay jàpp foog mut arrêté nga doog a mën a jàpp loolu charte la ci mooy nit ki mënoo di gaanuwaale di jàpp en même temps faw nga pare lay dindi jàpp la nga daal di mën a jàpp lu dut koo xam ne dafa am feebar moom salisul bawul wala riix mooy loo xam ne moom moom dool mënta arrêté ci moom moom fu mu toll day ngelaw fol dafay day génn. gaar wala de génn ci moom kooku su boobaa moom euh, dafay jàpp ci waxtu bu dugg jaay waxtu bi duggee ci lay jàpp euh, jamono yi muy jàpp su de da ko ne di génn nit du ko yàqal jàppam waaye juróom-benneel kon mooy wa inqitaa'u mu wa inqitaa'u muujib mooy faaw la nga xam mooy warlu lu wàcc jàpp ba daal di arrêté dog ba pare rek su dogee nga doog a mën a commencé li nga xam mooy euh, moom mooy moom mooy jàpp. li nga xam ne mooy assaabi istinjaa aw istijmaaru qablah istinjaaun aw istijmaarun qablahu mooy nit ki balaa mu tàmbale jàpp foow mu daadi raas ndox la nekk ca sobe ca moom mooy la génn ci ñaari orifice yi foog mu raxas ko ak ndox wala ak xeer wala luy taxaw palaasu xeer al istinja mooy raxas gu xam ne da koy raxasee raxasu ndox istijmaar su fekkee da ko raxas a xeer ak lu taxaw taxawaayu xeer fii nag dafa am benn laps boo xam ñu bari a dañ ciy tabbi xawaam yu bari dañ ciy tabbi te xawma ndax dafa jóge ci seen digg bopp wala ci ñu jàng expliqué ni am na ñoo xam ne ñoo jàpp ne balaa ngaa jàpp foog nga dem daal di dugg ci toilette daal di raxasu déedéet mooy raxasu mooy su fekkee da am lu warlu raxasu istijmaaru istinjaa gi chart la su fekkee da am lu warlu istinjaa wala mu warlu istijmaar intabe mooy bokk ci jàpp ne saa yi boo waree jàpp ne nga war dugg ci toilette yi am foo jaar daal di raxasu génn déedéet loolu nekkul chart bi charte mooy su fekkee ne da ngaa duggoon ci da ngaa wala bokk da euh, demoon ci xala daal di fa bala nga jàpp faaw nga daal di foowu nit ki daal raxasu waaye su fekkee ne amut lu warlul istinjaar istijmaar wala istijmaar booba loolu doon chart te li chart nag ci istinjaar mooy nga daal di seetal al nu ñu xamee seetug maxal mooy mu dem ba daal di ñagas bi laal lañ desuwaat ci al istinja wala istijmar ci bi tafsil donc mu ne istinja istinja wala istijmaar qablahu kon nit ki balaa moo tax jàpp foog mu istinja wala istijmaar mooy su fekkee daa am lu war loolu istinja wala istijmaar mooy daal di raxasu ak ndox wala raxasu ak xeer wala luy taxaw luy taxaw palaasu palaasu xeer mooy comme li nga xam ne mooy li ñuy tuddee papier hygiénique yi daf koy daf koy taxaw mu jël ci ñett muy set su yokkee ñett la wér na ndax lay jubluwaay mooy mu daal di set. al mahal daal di daal di set mu ne waa tahuriyatu ma'in bokk nañ kon ci shuruti moom mooy juróom ñetteelu shuruti mooy bu ak ndox moo xam ne ndox mu laab la mooy ndox bi nga xam ne moom lay moom lay jàppoo foog mu nekk ñëpp buy laab mooy laab di laabalaate wa tahuuriyatu maa mooy maa yu doon maawun tahuur mooy ndox moo xam ne ndox mu bu sobewu la mënuñu ca jàppe ndox boo xam ne tamit ma taahir la ci lu madhab kenn mënuñu caa jàppe ndox moo xam ne ndox mu sobewu mooy ndox mu jaxasoo ak sobe ba sobage daal di koy dominer mooy sobage feeñ ci soo ko ñemee feeñ ci ci lawanam ci gisin ba wala mu feeñ ci xet ga su boobaa du doon ndox moo mën a laaba laabare ba lay yokk da lay yokkal sobe wala mu doon dox moo xam ne dafa jaxasoo sobe te eggul ak xulla nekkuloon ndox mu egg ci xullatayn nekkul ndox mu benn ci xullatayn wala mustabxar mu daal kay koy sobe daal di ciy dugg donte sobe ba daal di changé wut lan ne ca ndox ma dootu doon maa boo xam ne taxuur la te doon taahir wala mu doon ndox mu jaxasoog leneen lu dagan wala leneen loo xam ne lu laab la ba loolu daal di feeñ ca ca melokaanu ndox moomu daal di koy dominer ndox moomu tamit donte laab na waaye mënut laabal kon ndox boo xam ne moo mën a laabal mooy ndox boo xam ne dafa des ca na mu meloon mooy dafa des ci cosaanam. mooy dara jaxasoo ak moom wala mu daal di toll ci qullatayn mooy bari bari yoo xam ne ci nañ koy estimer ci ay lit naa ci nañ ci ñëw ñëw ci détail nañ leen soo ci détail yi boobaa su ko jaxasoo sobe sobe ga changé wu dara ci melokaan boobaa tamit da doon ndox bu am ba tey bu bu set la wala boog laab la buñ mën a euh, buñu jàpp kon fa mu doon ndox mu laab mooy ndox mu laab kon mooy bu laab ci boppam di laabalaate kon ndox yi mëtër dañ koy xaaj ñetti xaaj ndox moo xam ne bu laab la waaye mënut a laabalaate mooy ndox moo xam dafa jaxasoo euh, toll ci xula tey mu jaxasoo ab sobe te sobe ba changé dara ci ay melokaan bu changé melokaan day doon ndox mu bu sobewu wala mu jaxasoo loo xam ne lu laab la waaye da daa dem ba looloo ko dominer ba changé ko jëli ko ci nam lañ ko bindee woon boobu day doon bu laab te laabut du laabalaate wala mu doon ndox moo xam ne nag ndox mu sobe wala mooy ndox moo xam ne dafa jox daal sobe to sobe xeeñ cay daa cay tey teegul xulatay wala mu doon ndox goo xam ne teg na xulatay waaye sobe mu ko jax dafa jax soog moom ba daal di koy dindi ca lu daal changé melokaanam mooy gisin ba ñam bi wala xet ga wala ndox mu set ndox mu xam ne dafa nekk ndox mu laab di laabalaat mooy ndox boo xam ne na mu meloon euh, ba tey la la mel waaw xan ba moo nekkoon juróom ñetteel bi mu ne ibaxatuhu wa izalatu ma yamna'u wusulahu ila bashara ودخول الوقت على من xadafuhu daaim li fardihi bokk na ci ba tey shuruutam mooy bu doon ndox mu dagan mooy nekkul ndox mu ñu sàcc nekkul ndox buñ la buñ la tere mooy fekkee ndox ma dañ ko jël te moomoo ko ndox moomu du dagane daal di jàppe du la soo ko jàppe su jàpp du wér maanaam su fekkoon da ngaa war sa robinet kër daal di fexe ba def sa compteur ba facture ba dootul ñëw dootoo fay loolu nag soo ko jàppee ndox mu wéerut ndax da nga koo sàcc lekkut lu la lu la dagan kon ndox moo xam ne daganu la ndox la moo xam ne soo ko jàppoo sa jàpp du sa jàpp du wér. mu ne wa izaalatu maa yamna'u wusuulahu ilal bokk na ci suruutam dindi lépp loo xam ne dafay tere ndox ma daal laal yaram bi ba ñu war a jàpp masalan fekkee nit ki dafa daal di yor ay vernis vernis boo xam ne nekkul lu perméable cest dire kenn du ko ndox du ko du ko transpercé du ko jàll booba du dagan sa jàpp du foog cër yi nga xam nga yar xas foog dara du ca nekk luy tee ndox mi daal laal yaram bi طيب kon faaw nga dindi ko faaw nga dindi la nga xam ne moom mooy laal yaram bi wala nekk ci yaram ba moo xam vernis la moo xam peinture la faaw mu deñ soo jàppoo te ndox ma la eggu ci yaram ba jàpp ko du doon jàpp gu gu wér mu jeexaloo ko nag te bii moo nekkoon fukkeel waaye dafa am benn fukk benn bu ci yokku mooy duxulu waqt ala man xadasuhu daa'im li fardihi soo fekkee nit ki ko dafa dafa koo xam ne tojaangem dafay dafay dafa dafa dafa sax dàq mooy dafa sax dàq mooy comme dafa feebar feebar boo xam ne am luy génn ci moom wala munta di ngalawal wala muy tuur ndox fu mu toll kooku charte ba moy ba muy jàpp moom foog waxtu bi daal dugg ci julli farata mooy waxtu bi nag da koy jàppal waaye da koy jàppal ci dugg ci dugg waxtu ba su waxtu bi duggee ci lay jàpp su dara tamit du ko tee daa mut julli julleem waaye julli faral ku nekk su waxtu bu daf koy daf koy daf koy jàppal fii li muy jublu mooy fardu yi mooy wane ne mën na caa julli mën na caa julli naafila wallahu alam may fukk ak fukki shuruti ak fukki shuruti ak soo nekkoon fukki shuruti ak benn su yokkee ki nga xam ne daf feebar Euh, mooy fukki shuruut yi nga xam ne foog daje ci li nga xam ne mooy jàpp ngir nit ki jàppam daal di doon jàpp goo xam ne jàpp gu gu bu wér la euh, ci biir dugg ci li nga xam ne mooy euh, furuud ne mooy juróom-benn faratay jàpp ak taxaw ci yenn bi nga xam ne war nañ cee taxaw ci aju ci yenn yenn shuruut yi bi idnillahi subhanahu wa wallahu taala alam waaw eh, barakallahu fikum so sodi eh, dars bi am na trop eh, te mbokk yi incha allah ku si question mën na mën na ko posé asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah jazakallah xayran yaay ma yàlla yàlla fay te barkeel def ko sa misaan na euh, dama amoon benn question mooy comme un jour da doon taw quoi léegi si yoon bi ñuy jaar euh, ndox mi xawoon taa foofu noonu léegi ñu doon xuus si ndox mi pour euh, mën a yegg ci masjid léegi ma doon laaj ndax ndox moom taa foofu ñu si xuus ndax loolu jàpp am déet. nit ki lii toj njàppam nekkut asulan nekkut li nga xam ne moom mooy sobe masalan nit su jàppoon ba pare ñu ko sobe njàpp lu tojut mooy nit su fekkoon ne dafa njàppoon ba pare daal yëg ne yéreem am na sobe loolu tojul njàppam su yëgoon lenn ci yaram am na sobe tojut njàppam mooy njàpp li muy yëkkati mooy alxades alxades lu abstrait la mooy tojaange li toj ci njàpp nekkut loo xam lu physique la. li ñuy dindi balaa ngaa jàpp mooy istijmaar mooy li ba istinja istijmaar mooy nit ki mu daal moom su fekkee daa dem ginnaaw kër pare wala mu daal di ndox pare faaw mu daal di raxas pare daal di doog a jàpp mooy istijmaar istinja loolu di noonu waajib waaye su fekkee dafa jàpp pare nag sobe daal koy laal sobe googu nekkul luy toj njàppam loolu bokkut ci moo tax ba ñuy lim liy toj njàpp tudduñu ko loolu mooy jiitu. ñaare bi mooy ndox lay cosaan ci ndox mooy ndox dafa laab mooy soo doon dox ñu daal lay sànni am ndox xamoo ndox ma ndox ma dafa laab la laabut lay cosaan mooy mu day des ci laabam googu ba keroog ngay am lu wér ne dafa laabati te awalan kon nit ki xuusoon ci ndox moo xam ne ndox mu laabut la loolu du toj njàppam waaye rek balaa mu julli foog mu dindi ñàkkal mooy eh, bokk na suuru yi mooy foog mu dindi idaalatu nijaas foog mu dindi nijaas loolu bokk shurutu shurutu sala waaye nekkut charte ci loolu nekkul li toj njàppam waaye dafa mu dindi kon su fekkoon ne ndox bu bu xuus ndox ma loo ndox mu salte la dana ko bala nga julli foog nga raxas ko fekkoon ndox mu salte ma jul mooy ndox moo xam ne ndox mu laabut la wala ndox boo xam ne dafa sobewu waaye lay cosaan ci ndox mu taawit ndox boo mënti gis lay cosaan ci ndox ma mooy ne dafa laab te al aslu al baqa ala day cosaan ci mbir mooy day des ci cosaanam ba keroog ñuy am luy dindi loolu wala soo doon dox jëndoon ci ndox di taa ndox mu taa nga daal di cay xuus ñaari mbir moo am imma nga am yaqin ne ndox mi ndox mu sobewu la su bala nga julli foog nga dindi sobe googu wala nga daal di am yaqin ne ndox nekkul ndox mu sobewu boobu da ngay julli wala nga nekk ci sikki sàkk ndax ndox mu sobewu la wala mu sobewut su boobaa lay cosaan mooy sobewut ba nga am lu wér ne bam mu yàqin dafa sobewu bu boobaa da ngay julli mais garoog ngay xam nag ne kon ndox mi moom ndox moo xam ne dafa wut la wala moog yenn saa yi galabatu dhann mën naa jël place yaqin mooy menn dut bu penchant wala boog njort bu xaw a wala boog bu xaw a jeng yenn saa yi mën naa jël euh, place loo xam ne lu la lu wóor la kon loolu mooy kon ñooñu daal di xuus ñi ndox moom daal di julli loolu toju seen toju seen jàpp ëwaleen du leen tee julli saaniyan su fekkee ne xamuñu ndax ndox moomu ndox la bu bul bu bu sobe wala wala bu sobe wallahu aalam barakallahu fiikum eh, Isa bismillah assalaamu aleykum wa rahmatullah ustaz jazakallahu xayran eh, eh, impurité dafa maa la comme saw wala deret bu bari takk euh, ci yaramu nit ki euh, ndax sotti ci ndox noonu mu deñ rek la doy wala dafa war a dafa war a ci sobe dañ koy xaaj mooy sobe goo xam ne mu la mooy goo xam gu gu ñu renforcer la xam goo xam ne nag mu xafafa dafa doon boo xam ne bu la sobe goo xam ne gu dëgër la faw mu nekk al ghusl dafa am ñetti mbir yoo xam ne moom la ñuy ma sharé di indi mooy lu al al ghusl mooy al madhab mooy madhab bi ñu nekk imam di Anbari dañuy wax ne nañuy tàqalee li nga xam ne moom mooy al ghaslu wa nadhu ak ar rash mooy al ghaslu mu daal di yujaawizu al mahal foog ndox mi rogalaat daal di juge rombu la nga xam ne mooy fañ koy la ngay raxas mooy su fekkee ne ndox ba nga sotti romb na la muy raxas mooy dem dali feneen boobaa raxas nga ko an nadxu mooy dafay yem ci maxal bi roch nag mooy wis la rek ci ay cosaan dox ngay jëlalu wis kon soo fekkee ne sobe gi jël nañu ndox mooy sotti ko ndox mi jóge na ci ci mooy la ngay raxas mooy kañ la doon raxas su fekkee ne ndox mi romb na romb na fi la muy raxas moom cest à su fekkoon ne yére la day romb yére ba su boobaa su boobaa loolu ñu tuddee raxas. su fekkee dañ nga ko caa sotti rek mooy asperger asperger mooy lan mooy du du romb la muy raxas ca la muy raxas lay yem su boobaa kenn du ko tuddee xos lan la ñuy raxas li nga tudd noo da su koy raxas mooy deret ju bari euh, tuur ndox gaanuwaale loolu yëpp le lu ñuy raxas la lan la lislaam wat nadax bokk na ca li nga xam dañ koy dañ koy dañ koy des doy na rek daal di asperger mooy saw wala bokk tuuru ndoxu xale boo xam ne bu góor la mooy parental bu lekkagut ñam boobu dañ koy asperger rek doy na ci wala almadhi almadhi mooy liquide bi nga xam ne seminal boo xam dafay génn ci góor ak ci jigéen su fekkee ne dafa xalaat lu jëm ci sëy te dafut benn effet wala boog mooy lay génn ca préliminaire balaa nit di am rapport loolu su fekkee daf laa laal asperge daf ciy daf ciy doy waadix kon raxas li tuddee raxas ci raxas li nga xam ne moom mooy sobe mooy faw mu daal di dépassé al mahal des nag weneen yeneen mbir yoo xam ne ñoo ci waaso ndax foog mu am dal su fekkee dañ def xusul ila axiri li xii nii ci wàllu najaasa fi tuddee raxas mooy longu ndox ma ngay sotti dafay romb la ngay raxas soo rombee la ngay raxas loolu ñu tuddee raxas su fekkee da nga koo cay def rek mu yem ca ca la ngay raxas loolu ñu tuddee asperge mooy raxas bi day doon ci sobe yi nga xam ne sobe yu dëgër lañ sobe yi ñu renforcer yomb dañ ko amplifier mën nañ ko waxee noonu yi nga xam sobe yu ndaw la moom la ñuy daal di euh, asperger rek yenn saa yi nag euh, li nga xam ne mooy roche euh, jël rek daal koy wis mu loolu sore tuddee wis loolu ci ci yeneen mbir la wallahu alam baa mu ustaad jazakumullahu xayran ndax raxas bi dina soxla dal su fekkee ci raxas sobe la ñuy wax moom lañuy lii la ñuy wax mooy doy na ci raxas mooy alxad almujzi mooy muraad rom almaxal waadex mooy lañ tudde raxas mooy soo fekkee ndox mu romb na xataa su fekkee amul dalik nag mu daal dindi nag su fekkee day dindi mbir ma fekkee dafa laaj dal ko pour mu daal dindi mbir mi faaw mu daal dal ko mais su fekkee sotti nañ ca ndox ba ndox ma daal rombal maxal mu daal di dindi mbir mi loolu tuddee nañ ko raxas la mooy lan la wax nga raxas ko soo ko loolu doy na ca mooy li nga xam ne faw mu lislaam dafa la digg ne faaw nga raxas ko su ndox mi daal di rombee la nga xam ne mooy matalan su fekkoon da nga yor sa mbubb boo xam ne dafa am sobe sobe goo xam ne sobeeg euh, gu ñu war a raxas la mooy ay gaanwal da caa nekkoon nga teg ko ci biti taw ba di ñëw xam foofu dal amu fa waaye daal di koy raxas mooy ndox mi day ñëw romb day dindi la nekk ci yére ba ba romb ndox mi day romb yére ba ci feneen boobu noonu dañ koy tuddee raxas kenn du a charte ne faaw nga daal di ñëw daal di koy faaw ñu daal di cay def loxo pour daal koy eh, daal di koy mu deñ su fekkoon nit ki am na sobe gu nekk ci yaramam mu dugg ci suufu duus bi daal di koy ibbi douche bi daal di koy raxas mooy da koy raxas ba sobe ba daal di deñ kenn du ko wax ne la nga def nekkul raxas sobe lii wute naa nag ndax léegi xuslu moom bi nga mooy xusul janaba daal dafay laaj dal ko la dalk mais su ma jëlee mooy su ma xel xuslu li ñuy tuddee raxas. mazhab hanbali wala mazhab hanbali mooy loo xam ne ndox ma su ñëwee dafay yaawidul mahal mooy dafay romb a mahal wala shakk nag charte moom mooy mu dindi ndax jubluwaay ba moom mooy mu dindi li nga xam ne mooy sobe kon su fekkee ne jimmi ndox mi ñëw na mooy nekkul lu yem ca fan sobe bi nekk mais euh, romb na ko ba dindi ko donte kenn bombut loolu dindi na sobe ba waaw وفيك بارك الله بارك الله فيكم mbokk yi ku samaat laaj rek mën na ko posé allah. wax nañ ñëw tamit ci la mooy am na ay sew-sew bu fa nekk ci ndax lépp lañ mën a dindi ak xeer wala kayit wala ndax. am na fu mi egg faaw nga dindi ko li nga xam ne moom mooy moom mooy ndox loolu dinañ ci dinañ ci ñëw incha allah. naam incha allah. Euh, naam day laajte nax euh, li nga xam ne mooy blanche dañ koy considérer comme une impureté. dinañ ñëw ci bala ñoo jeexal bunt bi dama bëgg a def benn naa def benn euh, taxaw seetlu ci lu spécifique lu aju ci li nga xam ne mooy dal jigéen ñi moo xam perte blanche la euh, rutubaat ak li nga xam ne sax moom mooy li ñu tuddee paix vaginale ak bëggoon naa ko tudd man ma ko bàyyi ndax bëgg ñoom suma ma ñëwee spécifiquement ci loolu naam mais li nga xam ne moom la jàpp moo gën a wér naam Euh, mooy ne perte blanche du du sobe ak wax ju ay wax yu xóot yam ci borom xam mais nañ ci taxaw incha allah euh, duñ ci bëgg a taxaw taxaw goo xam ne dafay taxaw gu détaillé indi adilla ak li nga xam ne moom lañ jàpp ne moom mooy ar-rajih ndax indi na day toj jàpp ndax sobe la ndax euh, dafa wala ndax day toj jàpp ndax mi di foolam mooy ndax toj jàpp ndax su fekkee day toj jàpp ndax li nga xam ne sobe la wala du du du du sobe mais loolu nañ ci ñëw ah, en détail bala ñu jeexal buntu bi incha allah. barakallahu fikum euh, day mel ni amaatul question de xam naa mën nañoo yëkkati jotaay bi incha allah. ana barakallahu fikum subhanaka allahumma ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu